ñaari xadiis kese la fi indi moom al imaam an-Nawawi rahimahullah muy xadiis numéro 706 mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyasil rahimahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut muttafaqun alayhi kon al imaam daal di njëkk indi xadis bi nga xam ne bi ñuy tàmbali sànq junjoon nañ ne ne xadis yooyu la fi indi mooy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne romboon na xadis trois cent huit gisoon nañu ko waxoon nañ la. waaye romboon na it xadis trois cent quatorze yooyu yëpp daal di woon na romb xadis bii fii nag mooy bu mujj boo xam ne moom la ko al imaamu di indiwaat waaw fii mooy bu mujj bu mu koy indiwaat voilà bu trois cent quatorze bi am na quelques mots yu wute woon waaye c'est la même chose mooy euh, euh, non euh, waaw boobu non war na ñëwaat ki mille cinq cent onze voilà bi <laughs> départ la dernière mille cinq cent onze hadis bi war na ñëwaat waaye gisoon nañ ko biñ ko njëkkee gis moo doon hadis trois cent huit ci baabu haqqil jaar wal be waaw kon mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra anhu an an bi sallallahu alayhi wa mu ne nee na man kaana képp koo xam ne nekk na yu'minu digam billahi ci yàlla tabaraka wa wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba fal yukrim nay teral dayfa ganam nay teral ganam waman kaana kon teral gan daa bokk ci lan ci teggi ni daa bokk ci li nga xamante ne lu ñuy ràññee aji ngëm yàlla la mu ne waman kaana képp koo xam ne nekk na yu'minu di gëm billahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba fal yasil rahima na jokk ki nga xamante ni mooy eh, eh, ay mbokkam waaw mbokkam procham yi jege ñaale yi na leen jokk waman kaanate képp koo xamante ne nii ñetteel yu'minu nekk naa ji gëm billahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mu juba te ne dina dajeeg moom mu fay ko ëllëg fal yaqul bu ñëwee bay wax na wax xayran yiiw dong aw bu paree ci yiiw ga li yasun na noppi voilà mu ngi noonu loolu de wax lu yiw waxoon nañ la mu gën noppi <laughs> waaw noppi daal fi muy kiiwe mooy boo paree ba nga waxee ba yiiw gi moom kii nga noppi waaw si sinon wax yiiw moo gën <laughs> wara mu commencé foog fal yaqul xayran waaw jëkkewu ko tàmbawul fal yasmut illaa mu bëgg wax yiw déedéet fal na wax kon wax mu ëpp doole waaw mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al muslimu abul xusayn rahmatullahi alayhim ñoom daal dinañ koy solo <clears throat> comme niñ la ko waxe sànq rombon na hadis trois cent huit ak trois cent quatorze eh? te moo doon hadis numéro quinze ci al arbaun an-nawawiyya mi al imam mii di borom téere bi defoon foofu nag moo tax lépp laa ñoo a wax ci hadis bi waxoon nañ ko foofu te hadis bii nii lëkkaale ba bunt bi xanaa looloo kese mooy baabu ikraami dayf borom bi yonent bi saa saam bi ñu xamal kene bokk na képp ku gëm yàlla wal yawmil aaxir lii laa lay digal boo gëmee yàlla ak bés penc ba digal naa la fal yukrim na nga teral dayfa kooku na teral gan waaw muy am yonent bi saa saam ki nga xamante ne moo gëm yàlla gëm yow qiyaam kon képp kuy jullit liñ la digal mooy teralal gan teraluñ la te digaluñ la nga koy gàcceel teraluñ la ngay naye ci moom loolu nag lépp luñ ci waroon wax waxoon nañ ko foofu yaataloon ko kon moo tax yaa vay dañ naan dellul foofu léegi nag ñuy jël xadis bi ci tegu muy xadis numéro sept cent sept te xadis bi ba ko andee foofu trois cent huit xadis bi mu ci tegoon mooy xadisu saxaaba bi voilà mais ci beneen façon nu mu ko solowee foofu la ko indi mu ne kon nañ jël hadith numéro 707 mu ne waan abi Shurayh Khuwaylid ibn Amr al-Khuzaa'i radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu jaa'izatahu qaaluu yaa rasuulallahi wa maa jaa'izatuhu qaala yawmuhu wa laylatuhu wad-diyaafatu salaasatu ayyaam famaa kaana waraa'a zaalika fahuwa sadaqatun alayhi muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslimin rahimahu allahu taala wala yaxillu li muslimin an yuqiima cinda axiihi xatta yu'assimahu qaaluu yaa rasuula allah wa kayfa yu'assimuhu qaala yuqiimu cindahu wala shay'a lahu yuqriihi bihi qaala al-imaam al-xaafiz an-nawawi rahimahu allahu taala mu indi hadith bii nga xam ne dinaa la wax léegi buñ paree ci lii na mu tegale woon hadith yi le insha allah mu ne waan abi Shurayh mu ngi jële ci abu Shurayh koo xam ne saa boo xam ne looloo doon dàkkante la mooy li gën a siiw Xuwaylid ibn Amr waaye turam moo doon Xuwaylid ibn Amr al-Xuzaa'i ko ju woon ci waa Xuzaa radiyallahu anhu ah ah yàlla na boroom bi kontaan ci moom annahu qaala mu ne sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man képp koo xam ne kaana nekk na yu'minu digam billahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba fal yukrim dayfa kookee maa ngi koy digal na teral ganam nan la koy teral jaa'izaka mooy la nga xam ne moom la koy jox ngir mu man cee jàpp waaw lay droit wam la nga xam ne moo yelloo ngir gan nag ko defal qaalu ñu laaj ko ne ko mais jaiz ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaizatu wala mooy jaiz am loolu nga wax noonu qaala mu ne mooy liñ ko war a teral mu ne yawmuhu bésam wa laylatuhu ak guddeem vingt-quatre heures waaw loolu euh, wat bi yaafatu après <laughs> wat bi yaafatu salasatu ayyam mu ne wat yaafatu nag nga la nag salasatu ayyam waaw ñetti fan la waaw gan moom ñetti fan la nganale ñetti fan mooy lu mu bari bari benn lay tàmbalee yem ci ñett fama kaana waroo dalik waaja nag bu dee gan nga moom dafa yàgg dépassé ñetti fan fa mu fañ koy ganalee fa mu dal ah la tegu ca kaw nag fa huwa sadaqatun alayhi borom kër ga lépp mooy yulli gam loolu yulli dayo coonoom di toggoo loo xam ne waaye lu metti yi eh, ngir mën a ganale ganam gi loo xam ne du du reyal du noonu lay dundee ah non moom moom moom fii mu ne bon saa soom bi lay añaa ah. waaye bi mu amee gan mu ne woo tey nag dinaa fexe sama gan gi uti ay jën yu baax waaw toggalu ceebu jën yu baax yu jar yoon yoo xam ne moom du dul daal loolu rarement la koy def mais ndax amu ko mais mu fexe def effort ba def lool ñetti fan la waaw moo tax lay <laughs> jaayisatu yawmu wa laylatu lool ñu ne bërëb loolu premier jour bi la premier jour bi lay songe noonu waaw léegi bu ñu tegee yeneen ñaari fan yi ah mu def moom li nga xam ne moom rek miin moom la ma xam da loolu la man waaw surtout loolu la man waman ka ah lu alxuraan waxoon hmm? wa wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu Allah képp koo xam ne xompal nañ ko xatal nañ ko ak wërsëgam ak am amam mais na na dépensé taxawoon nañ ci fan yi li ci li ko yàlla daal di wërsëgam waaw ah, mooy na def lu yoo xam ne mooy li mu yam ba def ah léegi nag bu trois jours yi jeexee la ca tegu yooyu nag lépp lu joxati gan gi <laughs> loolu sarax la ci moom waaw moom jàpp ne waaw waaye nag mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al haafiz al buxaari ak al imaam muslim ibn al husayn rahmatullah alayhi muslim ibn al hajjaaj abul husayn muslim ibn al hajjaaj ibn muslim abul husayn rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo mu ne wa fi riwaayatin li muslim am na nu ko sayyidina muslim alayhi salaam no <laughs> radiyallahu anhu <laughs> daal di solowe boo xam ne foofu yonent bay saa saam dane wala yaxillu daganu li muslimin ci benn woy ngëm yàlla wémlu benn woy wommatul yàlla an yuqiima inda axihi mu ñëw nekk gan des ca ka koy ganale ca mbokkam hatta yu assimo yàgg faa yàgg yàgg yàgg yàgg vraiment ba teg waa ji nag ci bàkkaar ñu ne waa qaalu saaba yi na ko mais rasulallah radiyallahu anhu waa dawal yàlla sallallahu alayhi wa kayfa yu assimo waa ne yonent bay saa mais naka la ko na ko la gan gi di tege ka koy ganale ay bakkaar teg ko ci bakkaar ah ah xaala yenent way sar sam ne yuqimu indahu wala shay'a lahu yuqi bi mooy mu koy teg ah <laughs> mooy dafay nekk ba waa amatul dara lu mu ko ganale voilà léegi loolu mooy lan loolu gisoon nañ ko moom laa la wax na après ah mooy Eh, <laughs> gaa yi dañuy dem ndax bu yàggee c'est lancant quoi c'est lancant gaa yi dañuy dem ah waa ñu koy ah ñu jaay suñu gan de moom ah waaw commencé di ko jëw ak yooyu te moo leen ci teg voilà mooy moo teg moom ñu koy ba pare di am njort yu ñaaw ci moom comme ñoom al imam an-Nawawi waxoon rahimahullah ah moom nag amul xel mooy loolu yow yaa tax bu doon ñetti fan ya ba mu jeexee nga dem waaye nekk fi ah, loolu. ba waa gars yi commencé di am njort yu ñaaw wala di wax yoo xam ne waruñ ko woon a wax ci sa xaq di la jëw fii di la kii loolu yaa teg sa ki lay ganale quand même sa ot bi li nga xamante ne quand moo ko dugal ci yi nga xam ne du lu baax lu war woon def mooy di wax ci yow loo xam ne jaaduwul waaw loolu jaaduwul nit day am xel léegi nag hadith bi eh, ñu ngi koy dóor a gis nii léegi kaay kaay ma wax la imaam ni mu ko doon après ma ñëw wax la lan Abdullah kon fay nañ delluwaat chapitre trente-neuf baabu haqqil jaar wal wasiyyati bih al imaam al haafiz an-Nawawi lii la waxoon hadith numéro trois cent huit fekk mu doon indi hadith sayna Abu Hurayra yu mu tegale woon naan wa anhu wa anhu mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falaa yu'zi jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyaskut muttafaqun alayhi léegi bu pare boobu mooy Seydina Abu Hurayra bi ñu gisoon foofu aw liyas liñ gis sànq aw li yos mut c'est la même chose mooy wala mu tëj gémmiñam mu noppi léegi trois cent neuf bi newoon naa la ni mu tegalee ñaari hadith yi fii noonu la tegale woon yile waaye du du riwaaye bii leen di woon mu ne woon trois cent neuf wa an abi shurayh al-khuzaa'i radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyuhsin ilaa jaarihi wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyaskut rawaahu muslimun bihaadhal lafz wa rawal buxaari rahimahullaahu ba'dahu kon mu ngi nii moom dana woon Abu Shurayh wan Abi Shurayh al-Khuzaa'i de Khuwaylid ah radiyallahu anhu ibn Amr al-Khuzaa'i mu ne yonent way saa saam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyuhsin ilaa jaarihi képp koo xam ne gëm nga yàlla ak bés bu mujj ba na nga rafetal jëme ci sa ay dëkkandoo sa dëkkandoo sa voisin wa man kaana yu'minu billahi te képp ku gëm yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba falyukrim dayfahu na teral ganam wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut te ku gëm yàlla ak yawmal qiyaam na wax yiw bu waxee yiw ba pare na noppi léegi nag eh, wax ci gis nga xam nga fii wute na fii daa ñëw ne ah, moom abu eh, abu Shurayh Xuwaylid ibn Amr annahu qaala mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul mooy ci baabu ikraamud dayf 93 94 chapitre 94 man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaa'izatahu qaalu ya rasulallah wa ma jaa'izatuhu ba mu jeex léegi nag hadith yi hadith yi fay bu dee yaa ngi fàttale ko bu baax gis nga bi ñuy gis hadith yi ñu la wax sànq euh, ne foofu la ko imaam njëkkoon di muy ci chapitre trente-neuf baabu xaqil jaar wal wasiyati be bi ñu defee xadiis Seydina Abu Hurayra bi ñoom lañ boole woon ak dañ koo def après ñu teg ci bu Seydina Abu Shurayh bi comme ni ñu ko toppee après ñu ne boofu biñ ko gisee ñu ne nag nañ ñëw ci riwaay yi nga xam ne am na riwaay yoo xam ne waxul yii jaayizatahu yaataloon ko walillahi alhamdu wal minna lépp lu jëm ci nan la ñuy teralee gan atte yeeg ak wute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lii yonent way saar saam fal yukrim dayfahu jaa'izata qaalu ñu ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam wa ma jaa'izatu qaalu yawmuhu wa laylatuhu est yow bésam boobu ak guddee boobu mooy ci ñetti bés yi la bokk wala booy premier bés bi walla lan wala bés bi nga xam ne mooy ci la war a dem boo bu dee dend fan la fa def bu waree dem nga jox ko yóbbal boo xam ne moo koy yóbbale ba ba ba moom gan gi surtout bu nee ci voyage ba ba muy dañ feneen foo xamante ne nii dina fa mën a dajeeg ñu ko ganale loolu lépp ak acte dañ koo leeraloon foofu jëloon xadiis bii nii leeral ko foofu wax ko yooyu yëpp nag walillahi alhamdu wal ci chapitre boobu muy chapitre trente-neuf moo tax dañ naan la dañ lay delloo ci xadiis trois cent neuf biñ la tudd léegi ci baabu xaqil jaar wal wasiya bi xadiis bii defoon nañ ko fa même bu dee ne du terme yaa ñëwoon mais dañu jëloon lool jëlaale bi leeral ko walillahi alhamdu wal ci yaatal moo tax baabuwaat ko gis nañ ne du li nga xam ne mooy li gën a approprié waaw mooy waat loo xam ne defoon nañu ko fii te ku nekk ci ñun lenn nga man mooy nii ma la ko junje boo ci soxlawee lu gën a yaatu da ngay dem foofu rek hadis 309 waaw 309 ci chapitre wax naa la chapitre 39 la nekk baabu haqqil jaar wal wasiyati bi boo fa demee insha allahu taala di fa fekk li nga xam ne mooy saraawu hadis bii moo tax. Euh, walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu lañu jeexale euh, li nga xam ne mooy chapitre quatre-vingt-quatorze waaw jarul ji fii di guddi répété loo xam ne gisoon nañ ko ngir mën a avancer insha allahu taala kon nag mu ngi noonu bii di ñëw insha allahu taala nag ñu daal di gis li nga xamante ne mooy chapitre quatre-vingt-quinze insha allahu taala wallahu taala alam ba léegi ñu ngi ci kitaabul adab waxoon nañ la lëkkaale bi mu am nag ak li nga xam ne mooy bunt bi ñu nekk muy ay teggin muy téere bi ñu nekk muy téere teggin mooy teral gan daa bokk ci teggin yi nga xam ne nit ki moom lay tegginoo mu bañ a nekk koo xam ne rek même niñ ko leera woon fi ñu la junj noonu di nay ay ganam alaa bu ñëwee naan man miinuma lekk li boo ko miinul ñoom ñoom nga defal leen voilà <laughs> bëgg ko camoufler sax nay déedéet yow da ngeen na war a teral voilà léegi foofu it gisoon nañ ndax yi yeneen may saa saa fal yukrim loolu ay digle la waa léegi est-ce farata la wala déet voilà waaw loolu waxoon nañ la ak hadith yi nga xam ne ñoom Uqba ibn Amir al-Juhani yooyu nga xam ne daa taxoon yenn ci boroom xam-xam yi eh, ne lii farata lay niru ah farata la ah voilà voilà parce que buñ demee fenn ah, dañuy dem ci ñoo xamante ne nii gars yi duñ ñu ganale ah yonent sallallahu alayhi wasallam ne jël leen lu leen doy <laughs> voilà am ñu ne loolu moom. te l'islam du da euh, alalu euh, sa sa voisin alalu nit daa nekkul précieux du loo xam ne da nga koy jël ci maali foro il faut mu nekk am kii bi nafs wala loo xam ne euh, yow sa àq la bu la yoreel dalaa yoreel war laa fay yu mel noon wala bu may la wala yooyu wala mais